waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu azza wa jal ahabbu cibaadi ilayya acjaluhum fitra rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala xadiisun xasan kon al imam an-Nawawi mu ñëwaat ñun ba léegi ci garab gi ñu nekk chapitre buntu deux cent vingt-deux baabu fadli ta'jil al-fitri wa ma yuftiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi ci suñu jotaay bii ñu génn di ngeen di wax bunt bi di wax ngëneelu gaaw a dog ak lan lañuy ñuy doge ak nit ki bu dogee pare lu muy wax ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon gis ma ñaareel bi ci buntu bi muy mille xadis mille deux cent trente-quatre mu ne woon wa an abi atiyata rahimahullah qaal annahu qaal daxaltu ana wa masruq ala aishata radiyallahu anil jami' loolu gisoon nañ ko am na boo xam ne moom abu atiya fa qultu ma wax voilà mais loolu lépp masruq moom moo amoon laaj bi laaj ko ne Masruq nag ko laaj ndax Masruq ko gën a jege Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bu boobaa comme que moom loon laajat man na ne qultu léeg-léeg beneen bi gisoon nañ fa qul naa ñu wax ko beneen bi mu ne fa qaala lahu Masruq comme fii ñu nekk te loolu mooy Masruq ci boppam mooy ci wax wallahu ta'ala a'lam léegi hadith numéro mille mille deux cent mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu wa arda wa arda voilà mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla alayhi salaatu salaam nee na qaala allahu azza wa jal nee na borom bi nga xam ne màgg na tedd na nee na loolu mooy hadithul qudsi eh, mu ne ahabbu ibaadi mu ne borom bi nee na ahabbu ibaadi ilay ki ma gën a sopp ci sama jaam yi gën a sopp ci man mooy ajaluhum ci leen dina gaaw fitran dog mu ne xadis boobu rawahu soloona ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala mu ne xaditun lii de xadis la xasanun boo xam ne bu baax la léegi laaj bu njëkk bi jàngat bu njëkk bi mooy est ce que ko solo ah ñu ne la en fait xadis bi al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi moom moo ko jiitu woon solo sino keneen solo al imam abu isa mu ngi ko ndi abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babu ma jaa fi ta'jil al iftar mu ne hadathana ishaq ibn musa al ansari mu ne tal nañu suñu sëriñ bi ishaq ibn musa al ansari li ishaq ibn musa ibn abdillah ibn musa ibn abdillah ibn yazid ibn zayd Uh, al-Ansaari Abu Muusa uh, al-Kuufi as-Saamiri al-Qaadi rahimahullahu uh, ta'aala génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa al-Waliid ibnu Muslim mu nekk ñu nettali mooy al-Waliid ibnu Muslim da al-Waliid ibnu Muslim al-Qurashiyyu mawlaahum Abul Abbaas ash-Shaamiyyu ad-Dimashqiyyu mawlaahum génn àddina 194 Eh, eh, imaam eh, al-Hafiz nee na ku dëgër la waaye nag ku bari woon nu doon def tadlis la mooy nëpp nëppal waaw wa taswiya voilà oo xamante ne nii moom ci xeetu tadlis yi la nga xam ne sawaay nëpp nëppalkat yi dañoo am ay tabaqaat <laughs> mooy tabaqaatul mudallisiin ñi <laughs> nga xamante nii ñoom <laughs> ah mooy euh, euh, classement wu ñi nga xamante ne ñooy nëpp nëppalkat yi waaw ñooñu dañoo am de bés boo foogee ne tab benn la déedéet yaa ngi juum waaw euh, daa bokk nag ci façon nëpp nëppal yooy li ñuy wax tadlisu taswiya lan mooy tadlisu taswiya ah mooy kii solo xadiis bi Euh, euh, day am ku muy ku muy rocc ci biir càllale bi <laughs> parce que xam na ne kiy nekk ci càllale bi moom mooy du sëriñam bi mu jëlee direct mais am na ci biir koo xamante ne nii moom saay ah saay <laughs> loolu waajib waaye buñ ko gisee dinañ dinañ sànni xadiis bi fële waaw ma ne dees nañ jël xadiis bi daal di koy sànni ma ne fële léegi nag. li muy def mu rocc benn waay boo xamante ne nii xam na ne ah sa waay mii yoo sa waay mii moom wërub waaw waaw day solo mu rocc waajoon mooy day jële ci sëriñ boo xam ne ku dëgër la soog ko sëriñ boobu jële ci koo xam ne wirut kooku noonu wérul jële ci ku wóor léegi nag mu daal di teggi complètement ci càllale bi ki nga xamante ne nii mooy ki wérul waaw ki nekk ci digg bi mu dind ko waaw Allahu akbar <laughs> <laughs> loolu nag wala léeg-léeg day nekk da mu jàpp ne kii dafa tuuti ah mu daal di koy effacer génn ko ci xadis bi bu ko defee ko gis nii ci biti danaan ah kii moom lii moom moom moom moom nekk na xadis bu wér ndekete yoo am na kuñ ci teggi waaw mais day nekk ñoo xamante ne dinañu dundandoo bu ko teggee du tax euh, sëriñ bële ak sëriñ bi nit ñi ne moo jokkaloona parce que ñoom ñoo doon dundu xamante nañ nangam ak nangam sauf que sëriñ bi jëlaw ko ci sëriñ bee direct tey am na ku dox seen diggante mais que dox seen diggante soit mu jàpp ne ku ndaw la wala boog ku wérul la sax moo ko tey mu teggi ko voilà loolu nag euh, bokk na ci li garaaw ko <laughs> waaw bokkoon nañu siiwoon fi lii ko mel ni Baqiya ibnul Walid ak al Walid ibnu Muslim mii waaw <laughs> te al Walid ibnu Muslim moom par exemple sëriñam daal euh, al Awzaa'i rahimahullah euh, ñi nga xam ne sëriñam yi al yi doon jële ñenn ñi nga xam ne wéruñu da leen doon teggi waaw bi nga xam ne nag ci lañ ko wax euh, ne ko waa yow lu tax ngay def lii mu ne parce que bon bëgguma al Awzaa'i nag nekk na ku gën a ku màgg koo xamante ne ma bañ gaay naan da lay jële ci ñi nga xam ne dara ko wax <laughs> waaw kon nag waaw loolu euh, euh, loolu moom euh, waaye biñ ko ci jàjj nañ ko ci nag ne ko nag bon yow li yoon ngay def baaxul ah waaw ah, parce que al-Awzaa'i bi nga moom nga bëgg a màggal moo tax bon am nga teer sa ñaan moo ci ñii wala boo bëggoo loo gaa yi ne ko mais yow loolu boo ko defee moom mu jële ci ñi nga xam ne wéruñu mais euh, yow nga daal di leen dindi riwaaye yi mujj mel ni ma amaaw zaa yi moom ci ñim jële affaire bi daa jub direct loolu bu yàggee dañ naan dem daa ñi xamul ñi prudent wul ne imaam al-Awzaa'i moo moo moo moo wóorul alors que yow mais faale wu leen <laughs> bii nag bokk na nag ci tadlis bi ci gën a graw quoi waaw ah non bii moom parce que quand même mooy waa ji Euh, siyamaa la ko def waaw siyamaa mooy moo ko tey te loolu al amaanatul ilmiya da koy tegg mooy li nga xam ne mooy euh, kóllëre gi nga xam ne xam-xam loolu la laaj waaw bàyyi ko ci même bu dee ne lii la nit ñi ku ñëw gis ñooñu xam ne lii mais nga dindi ko nit ñi jàpp loo xam ne ba pare di ko askanale yonent bi alayhi salaam loolu moo graw waaw loolu mooy li nga xamante ne moo li graw waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ah tëri sëri taalibe sëriñu imam al-Awzaa'i yi ci da'if mu teggi leen ci tàllale yi waaw léegi bu ko déggee nan lay teg day jël ku mel ni Naafi' mu màgg mi mu imaamul sëriñu imam Maalik bi di sëriñu tamit ñoom imam al-Awzaa'i yi moom lay place yi diggante ba lay dóor place boobu nga xam ne ñaan kii sëriñam la jokkaloo nañ wala mu dóor fa az-Zuhri wala ata daal di waddal gaay allahu akbar wal iyaadu billah <laughs> waaw loolu loolu lu garaaw la bii moom mooy tadlisib tadlisu taswiya bokk na fi boobu mooy bi gën a ñàng bi gën a garaaw te al-Walid ibn Muslim nii loolu la doon def Abul Abbas moo la imaamul mu ne fiqa ku dëgër la nii waaye nag ku wóor la lakin kathiru tadlis ku bari lu mu nëpp nëppal la waaye rawatina wat taswiya te loolu nag à vrai dire ki nga xam ne lu mel noonu la moom mooy même parce que loolu da ngay mujj sax fiqa giñ lay wax dootoo ko doon waaw loolu dootoo ko doon xam nga lu tax parce que yow lan moo ñuy wóor ne cette fois ci li nga doon def ne defoo ko fi waaw waaw loolu daa nekk lool lu ama am solo quoi waaw loolu nañ waaw loolu euh, moom nag la al-Walid doon liggéey moom la imaam ad-Daaraqutni mu ngi koy wax waaw naan al-Walid ibn Muslim yursilu waaw moom daa bari lu muy irsaal mooy di yor ay xadiis yoo xam ne du àgg ci du kenn leen moo ko jële ci Yonent sallallahu alayhi wasallam wala kam naan moom moo ko jële duñu xam kan la waaye day jële ci al-Awzaa'i ahadiis yoo xam ne sëriñam direct la ku mu doon jële ci moom rahmatullah alayhima waaye nag yoo xamante ne nii nag imaam al-Awzaa'i ci ay sëriñ yu da'if la ko jële de ci sëriñ yoo xam ne ñoom léegi nag mu daal di teggi ñooñu teg ko an shuyuukhin qad adrakahum al-Awzaa'i aw al-Awzaa'i mithlu Naafi' wa Ataa wa Zuhri fa yusqitu asmaa' ad-du'afaa wa yaj'aluhaa an al-Awzaa'i an Naafi' <laughs> wa an al-Awzaa'i an Ataa wa Zuhri ya'ni Abdullah ibn Amir al-Aslami wa Ismaïl ibn Muslim voilà mu ne ki nga xamante ne nii mu ne boo ko déggee ñooñu ñan la fay teg dafay teg ku mel ni ñoom az-Zuhri la fay ñoom ay ñoom ay ay Zuhri la fay teg voilà seen place wala Nafi'a wala ki nga xamante ne nii <laughs> mooy Ata mu ne ñooñ muy teggi mu ni mel ni Abdallah ibn Amir al-Aslami <laughs> da leen di jël teg ne waaw wala Ismaïl ibn Muslim nga xam ne sëriñ nañ ci imaamul Awzaa'i mais wéruñu da leen di teggi lii lu garaaw la quoi waaw lii moom wallahi euh, garaaw na lool garaaw na lool garaaw na lool garaaw na lool moo tax al-Walid kon <laughs> yaa wane Ishaaq ibn Muusaa al-Ansaari yow sëriñ imaam at-Tirmidhi qaala haddathanaa al-Walid ibn Muslim mu nekk ñu ne tellement al-Walid ibn Muslim wax nañu mbir an al-Awzaa'i gis nga sëriñam baa ngi al-Awzaa'i yoo ngoog voilà muy Abdurrahmaan ibn Amr <laughs> ash-Shami ad-Dimashqi eh, di sëriñu waa Sham Abu Amr al-Awza'i mu màgg mi rahimahullah alhamdulillahu taala eh, moom <laughs> eh, dëkkoon fi nga xam ne mooy Beyrouth ah voilà ah waa Awza ñoom Dimashq bi Dimashq foofule moom ne woon sëriñu waa Sham Euh, gane àddina la quatre-vingt am nañu ne quatre-vingt-huit génn àddina la cent cinquante-sept rahmatullahi alayhi an Qurra ibn Abdirrahman mu jëlee ci Qurra ibn Abdirrahman muy Qurra ibn Abdirrahman euh, Abu Muhammad euh, al-Mu'afiri al-Misri rahmatullah alayhi moom nag saduq la borom Taqrib at-Tahrib wax lahu manaakir waaye am na nag yoo xam ne ay hadiis yoo xam ne yu ñu bañ la yu ñu nanguwul la ani Zuhri mu jëla ko ca Zuhri ay imam al-Awzaa'i fii jëlawul directement ci sëriñam bi al imam az-Zuhri rahimahullahu tabaraka eh, eh, eh, wa ta'ala hmm? Yahya ibn Ma'in da doon wax ne kii nii Qurram yi moom Ibn Abdurrahman da'iful <laughs> que da doon nekk moom da doon sàggan woon ci ni muy déggale hadith quoi waaw waaye nag mu ne kaana yatasaahalu fi samaa'i wa fi alxadiis wa laysa bi kaddaab waaw mu ne kii moom wéru la ah, xadiisam wéru la ah, ndax dafa doon sàggan daal ci li muy déggee ak tamit ci wàllu xadiis waaye nag àggul nag darajaay koo xam ne kàccikat la déedéet <laughs> waaw moo na eh, eh, moom eh, imaam Abu Hatim ar-Razi mu ne laysa bi qawiya ah. voilà kii moom dëgërul moom al imaam Abu Zur'a ar-Razi ne al ahadith allati yarwiha manakir waaw moom xadis yi muy nettali moom xurram yëpp ay xadis la yoo xamante ne yu ñu bañ la ah eh, mun ko moo tax imam ahmad moom al-Jawjazani nee na jële ci imam ahmad mu ne munkarul xadis jiddan mu ne xurram yi moom ay xadisam moom moom moom day tum yu tumuranke nekk loo xam ne ñu bañ dëgg dëgg dëgg mooy kii moom de toute façon dëgërul voilà waaw moom dëgëru ah, <laughs> moom dëgërul moo tax gis nga hadis bi muy commencé bari problème ani Zuhri zuhri mu siiw mi Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah al-Jabal moom kenn du laaj mooy kan sëriñu ponkal yi ñoom al imaamu Maalik ak ñooñu moo doon sëriñu waat jamonoom génn àddina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi an Abi Salama mu jële Abu Salama de Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri al-Madani rahimahullah Abu Salama Muslim mi génn àddina am nañu 93 am ñu wax ba 104 wallahu ta'ala a'lam doomu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu ma an abi Hurayrata mujëla ko ci sëriñam bu siiw bi di Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Hafiz al-Yamani Eh, nga xamante ne nii moo ëpp mu solo ci eh, saxaaba yonent bi saa saa cinq trois cent soixante quatorze hadis cinq mille trois cent soixante quatorze hadis voilà radiyallahu ta'ala génn àddina li gën a dëgër la cinquante neuf ci xilaafatu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allah azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra eh, hadis bi de toute façon hadis bi wérul voilà liñ la ci wax nii yëpp doy na même bu dee imaam al-Tirmidhi ci suuf dane haddathana Abdullah ibn Abdurrahman mu jële ko ci feneen beneen sëriñ waaye mu ne nettal nañu Abdallah ibn Abdurrahman muy Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahran kii mooy kan ah ibn Abd Samad Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamimi kii mooy borom musnad bi musnad ad-Daarimi <laughs> voilà mooy Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abd Samad Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamimi as-Samarqandi moom mii lañ la doon wax ne la léeg-léeg nga déglu ñu ne euh, bu ñuy wax ñi solo hadis ñu boole ko ci naan sëriñu imaam Muslim bi ak sëriñu imaam at-Tirmidhi bi muy ad-Daarimi menn moo nekk ni Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram as-Samarqandi rahimahullah gane addina la 181 génn addina la 255 nekk borom musnad bi mooy musnadu ad-Daarimi rahimahullah thiqatun fadilun mutqin waaw kooku du ko ñuy présenté ti moom al-imaam ad-Daarimi rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbaranaa Abu Aasim mu nekk ñu ne mooy Abu Aasim di ad-Dahhaak yi ah, moom dañ ko gëj a gis même bañ ko gëj a gis la la wax ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybani borom Dahhaak moom tudd Dahhaak maam ji tudd Dahhaak maamu maam maamu maamam tudd Dahhaak voilà Abu Aasim an-Nabil al-Basri rahimahullahu gane addina la cent vingt ans génn addina deux cent dix am na nag ay wute ci am thiqatun sabt rahmatullahi alayhi moom mu ne wa Abul Mughira ak ki nga xam ne mooy Abul Mughira di Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani Abul Mughira ash-Shami al-Himsi moom fiqa la gane àddina 130 génn àddina 212 léegi moom mii nag mu ne an al-Awza'i gis nañ ko sànk rahimahullah bi hada al-isnad nahwahu yom hadis bu mel nii la solo mooy al-Awza'i ba foofu du problème même bële boo nee ah alwalid kat jóge na fi parce que alwalid ibn muslim borom <laughs> tadlisu taswiya gi jóge na fi mais kon kay affaire bi baax na parce que abu asim thiqa ah thiqatun sabt ki nga xamante ne mooy abul mughira moom tamit thiqa waa kon kay baax na bu ñoom ñaar njële ci abu al awza'i à la place de ki nga xam ne mooy alwalid ibn muslim alwalid ibn muslim am na ñu ne thiqa la waaye bon loolu muy def loolu day remettre en cause waaye nag suuf ka al-Awzaa'i an Qurra Qurra moo fu mu ne bi haaza al-isnaad ci bi nga xam ne moom la wax ci kaw mu ne Qurra ibn Abdirrahman al-Awzaa'i an Qurra rahmatullahi alayhima ibn Abdirrahman an az-Zuhri mooy Qurra foofu mooy problème bi voilà. moo loolu moom hadith bi imaamu Tirmidhi nag après da ne bi haaza al-isnaad nahwahu haaza hadiisun hasanun mu ne hadith bi hasan la baax gharib moom loolu la ci waay waaye à vrai dire hadith boo ko Eh, mooy xadis la boo xam ne laysa dese naa dëgër quoi ah <laughs> dëgg la xam naa li tax mu ne xasan parce que imaam Ahmad wax nañ la bo moom soloo na ko imaam Ibn Xuzayma soloo na ko tamit imaam Ibn Hibbaan indi ko ñoom ñaar ñi ci seen Sahih eh, ah eh, loolu borom al-Mirqaat mu ngi koy tudd waaye xam naa na ci loolu la ko teg voilà ah loolu moo tax mu ne waaye <laughs> loolu. waaye daal xam nga ne moom wax dëgg yàlla kii nga xamante ne mooy euh, Qurra moom euh, même bu dee côté bii day tax affaire bi euh, ñu ay jabal ñoo fi nekk ad-Daarimi jële ci Abu Aasim ak Abu Mughira jële al-Awzaa'i waaye Qurra moo fi taxawaat voilà az-Zuhri après mooy jabal bi Abu Salama kenn dootul wax mooy kan waaw mu jële Seydina Abu Hurayra waaw rijaalu saxiix waaye suuf ko Qurra mooy dafa Qurra <laughs> nooy dafa qura voilà wallahu taala alam léegi lëkkaale ginnaaw jàngat boobu mooy léegi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi mooy di wax ba léegi ñu ngi ci wàllu njëkk wi ci ni mu bunt bi baabu buntu ta'jilil fitri gaawe dog wama yuftiru yi ak aji woor ji lan lay doge wama yaqulu hu ba'da iftaari ak lan lay wax bu dogee ba pare loolu noonu bu njëkk bi li fadli ta'jilil fitri côté boobu lañ nekk ba léegi gaawe dog dañ lay wax ne la euh, ah bi de ci kaw en tout cas ci kaw imaamu Tirmidhi mi jàpp ne xasan laa ñi ànd ak moom mooy ah, inna habba ibadi ilayya waaw kii bokk na ñi gën a ñi ma gën a sopp ci samay jaam ci man mooy ñi ngi gën a gaaw dogu lu tax parce que ñooy ñooy ñu dëppoog li sama so soppe borom bi sallallahu alayhi wasallam doon def woon na kon su moo la Ibn Mas'ud bi pas ñu dal Ibn Mas'ud lim def loolooy sunna waaw manu ñoo tudd rek naan imam euh, Abu Musa lim def ruxsalaaw day wane ne euh, bayaanu jawaaz kese mooy li lii sunna mooy li Ibn Mas'ud def moo tax Sayyidatu Aisha ne loolee te loolu lañ ci fàtte wax mooy loolu day wane hadis boobu <laughs> fii yóbbu ko fàttali mooy ngëneelu Sayyidatu Aisha kanam waaw waaw ak xam-xam bi nga xam ne moom la amoon quand ba moom man a départager ñaari sahaaba yu tolo tolool yàgg na koo ah. Seydina naa radiyallahu anhu la mooy déebu yenn surtout masala yoo xam ne day laaj yoo xam ne dundug yonent bay saa saam këram yooyu moo leen ko gën a xam waaw bu coow lu ñëwoon te wàllu nit ki bu sëyeeg soxnaam pëy ci biir pëy waaye nag dafa dugal ba pare tayel waaye ndox génnul est day war a sangoom déet xam nga keroog imaam <laughs> Abu Hanifa yaa ngi fàttale ko bi biñ la naan imaam Abu Hanifa daa dugg ci Sulaymaan euh, ci al-Amash <laughs> daa dugg ci al Amash ibn Miran Sulaymaan ibn Miran al-Kaahili di al Amash ñoo dëkkoon Kuufa mu naan koy Abu Muhammad yow de bu dul woon ne li may eh, sama ñëw lu bari ci yow da lay diisal konoonte kon doon doon naa bari li fi ñëw al Amash fekk daa feebaroon quoi al Amash ne ko way <laughs> nga ne nag <laughs> yow boo toogee sa kër sax muy diisal yaa Abu Hanifa yi dem quoi après mi dem taalibe mi naan ñu dem mi dem yaa mu xani wane du façon al-Amash ci boppam moom <laughs> non seulement ma solo sangu set te ma solo woor <laughs> taalibe bi àndoon ak imaam Abu Hanifa nettali ko keneen beneen taalibe bi mu ko nettali mais ne ko imaam Abu Hanifa lu mu jublu ci <laughs> ci waxam jëm ne al-Amash na ma solo woor mu ne parce que euh, sangu set bi parce que moom daa gisoon xadiisu innamal maa'u minal maa' keneen daal lii waral sangu set mooy nit ki même bu sëyeeg soxnaam pëy ci biir pëy bu dee éjaculé wul mooy ndox génnul man yu génnul loolu garaawul loolu du ko tax jàpp du ko tax a sangu set te loolu waxoon naa dëgg la woon loolu xadiis la woon boo xam ne yeneen saa saa yoo xam bu njëkk ba looloo doon ndox waaw innamal maa'u minal maa' waaw mooy ku sëyoon pëy ci biir pëy ak sa soxna sax soxna si du sangu yow doo sangu bu dee ne mën yu génnul waaw bu ma la yu génnee nag ci nga doon door a sangu ndax lii waral ndox rum tàngaayu farata mooy ndox mi génne ci sa pëy ba ngay sëy loolu lay doon saa sam doon wax mais après di koo dindi ci xadiis bi ñu la waxoon voilà comme loolu par exemple euh, euh, Seydina Omar radiyallahu anhu xilaafa biñ ne yenn saxaaba yi ne loolu la ñeneen ñi ne non non loolu amatul de non ku sëy même bu dee da ngaa taayal pëy ci biir pëy jeex na yow loolu bu pénétration di am rek waral na ca sa ngaayal sa ngaayal parata ci gàttal léegi ñu wuute saxaaba yi ñuy wax lii ñeneen wax yi Seydina Omar ne radiyallahu anhu <laughs> léegi comme que ñun ñëpp ngi nii léegi nañu toog nañu nekk nii woo Seydina bu Muusa mi nekk ci biir mbooloo mi ne ko yow mii demal ci Aïcha nga dem nga laajal ñu ko masala bi Seydina Abu Musa radiyallahu anhu al-Ash'ari mi ñu doon gis te xadis bële yi ñu génn moom Seydina Ibn Mas'ud mu dem laaj Sayyidatu Aisha Sayyidatu Aisha ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na idhaa jalasa bayna shu'abiha al-arba'a thumma jazabaha awjaba al-ghusl anzala aw lam yunzil voilà ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na boroom kër gi góor gi bu tëddee mooy bu toogee mooy euh, position wu sëy ci ñeenti wàllu soxna si daal di koy puus def ci ay yulli dayo coonam mooy pëyam dugg ci pëyam mu daal di def do dugal ko ci jeex na kooku moo xam ndox génn la wala génnul gis nga sariya ni ñuy waxe wax ju rafet waaw ida jalasa bu toogee muutaamoo bay na diggante shu'abiha ay wàllam moom ndaw sal arbaa yi ñeent summa jazabaha ginnaaw gi mu puus ko waaw allahu akbar kooku loolu waral na njàpp ñoo sangu set moo xam ndox génn na man yu génn na wala génn Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Abu Musa ñëw ne ko ah Sayyidatu Aisha lii la wax Seydina Omar yëkkati yar bi <laughs> girraam googi ne léegi nag ñun ñépp ko déggandoo képp ku ma déggati mu wax lu wuteek lii ñu jële ci Sayyidatu Aisha mu mu ne yone saa sam loolu la mujjee def te loolu la mujjee woon nekke lo di sama yar bi dinaa la ko bacc nga xam dinaa la métital man om voilà voilà mooy loolu day wane sayyidatu Aisha radiyallahu anha fi xam-xamam eh, daal di woon àgg quoi waaw kanta hadith xudu eh, kii eh, nisfa dinakum an wala min hadhihi al-humayra loolu du hadith bu wér moom du hadith bu wér quoi <laughs> waaw moom laysa bi wéq moo tax foog naa xadis boobu maa ngi koy dóoru tudd sax waaw <laughs> ma dalee di wax ci <laughs> bu dul xanaa ci nisaa'un xawla rasul bu dee euh, ci sama fàttaliku bu dee euh, euh, tuddoon nañ ko bu doon ne borom téere bu tudd ko loolu moom man masuma koo tudd waaw parce que du xadis bu weex voilà waaw loolu euh, euh, wérul waaw waaw loolu moom wérul moom <laughs> wala al imam ash-Shawkani mu ngi koy wax ci al-fawaa'id al-majmuu'a fi al-ahaadiith ad-da'iifati wal-mawduu'a waaw <laughs> waaw waaw ay xudu shatra diinakum an al-humayra wala xudu nisfa diinakum min haadhihi al-humayra loolu wérul imam al-Shawkani borom naylul awtar rahimahullah mu ngi koy wax foofu al fawaidul majmu'a waaw ci njariñ ñi nga xam ne moom lañ dajale fil ahadith ci hadith di wax ahadith yi nga ad-da'ifa yu wérul yi yu faible yi wal mawdu'a yi nga xam nañ koo sos créé ko de toute pièce dara amu ci mu ne bokk na ci hadith xudu shatra dinakum hein aywa jël leen seen euh, euh, li nga xam ne mooy seen euh, xaaju diine anil Humayra ci ku ndaw kii jubli ci na Hajar ci boppam dane la a'rifu lahu isnad xam nga al imam na Hajar moom <laughs> bu ne hadis bii moom gisaluma ko benn càllale xamuma ko benn càllale mooy bàyyil mu daanu waaw ba pare mu ne wala ra'aytu fi shay'in min kutubil hadis waaw te gisuma ko ci fenn ci téere illaa fi nihaayat ibn asir ci eh, bu al imam ibn al asir rahimahullah wa illaa fi firdaws bi ghayr isnad ci al firdaws mooy <laughs> eh, al firdaws moom eh, moo tax boroom xam-xam yi naan en général hadith bu fa moom kese mooy hadith bu wérul la boo xam ne amul sax sanad waaw mu ne te laaj nañu su'ila anil mizzi wa dhahabi falam ya'rifa laaj nañ xadis boobu ki nga xam ne mooy al imaam al mizzi al xaafiz abul xajjaaj bi sëriñu imaam ibn kathir di xaafiz bu mag bi ah borom tuhfatul ashraf ak az-zahabi shamsuddin waaw az-zahabi mu mag mi borom siyaru a'lamin nubala mi nga xamante ne moo def liggéey yu mag yi ci li nga xamante ne mooy mustadrakul hakimi laaj nañ leen ñoom ñaar te ñoo doon dundandoo temps rek ñu leen doon tudd ah az-Zahabi ah non tudduñ leen de euh, al-Mizzi si si si euh, ñoom ñëpp sëriñ la ñu woon ku ci nekk ci ñoom ñaar sëriñ la ñu woon ci al imaam al-Hafiz Imaduddin ibn Kathir waaw te ñoom ñii ay contemporain ay xaritu ay moo ay te mbokk taalibi en même temps yu al imam ibnu Taymiyya bu siiw al-Harrani al-Hanbali rahmatullah alayhim ah al imam al-Mizzi al-Hafiz bu mag boobu ah ak az-Zahabi rahmatullah falam ya'rifahu xamuñu kan ma xadis bi xamuñu ko ñoom ñaar kon nag sawaay loolu day wan loolu moom do xadis <laughs> loolu moom <laughs> xudu shatra diinakum wala nisfa diinakum anil Humayra loolu moom dëgërul darul xadiis sax waaw waaw ndax siiw na nag nit ñi di ko wax waaye hada laysa bi dëgër voilà léegi euh, wallahu taala alam kon lool dañuy wan xam-xam bu kawe bi nga xam ne moom la sayyidatu Aïsha amoon quand aaw waaw ba xam yi jëm ci mbiru yonent may saasaam rawatina yi nga xam ne ci kër gi lay xew yooyu ak li nga xam ne moom la lëkk euh, lëkkaloo woon taqoo woon moom alayhi salaam ci ay sunan yu mu doon def yu bari yu mel noon bu amoon saxaaba yi dañ doon xam ne nañu dellu ci moom te saa bu ñu delloo ci moom fekk fa xam-xamu yonent bi alayhi salaam loolu di wane nga nee lëpp waaw wallahu taala alam léegi kon hadis bi euh, euh, dane ahabbu bo nee na nga ne lii wane lëkkaale buntu bi que ne kon bo yonent bi alayhi salaam nee na borom bi moo ne a ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra ki ma gën a sopp ci samay jaam ci man mooy ki leen dégg na gaaw a dog te loolu mooy li yonent bari saa saam dëkke woon ku ci ne yow loolu raw ngëneel euh, doy na ngëneel waaw mooy baabu fadl ta'jilil fitri kon gaaw a dogu loolu nekk ci ngëneel yu mag yi kon nag ci kaw noonu foofu la yem wallahu ta'ala alam bi ñëw jël hadith mille deux cent trente six hadith Seydina